أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacd kon ginnaaw bi ñu sante boroom bi tabaaraka wa tacaala di julli ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ñëwaat ba léegi ci takmilatu ilm al fara'id biñ defoon muy mottali li jëmoon ci ilm al fara'id yi yenn masala yoo xam ne dañ ko junjoonte gisuñu ko woon tamu doon ñu newoon ci masalatul jaddi miiraatul jaddi ma al muy miraasam maam mu góor ak i frère ak i sœur wala kese wala ak i kese nan lay demee moom lañ gisoon ci jataay yi weesu walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ko tey inshaa allahu taala comme ni ñu ko dige woon mu waroon a nekk dernier jataay ci di jataay yooyu di complement bi di takmila di mottali les règles de l'héritage biñ gisoon ah waaye tey insha allahu taala ah, bu ngeen seetloo jataay bi weesu waxtu wi euh, mooy euh, daanaka def nañ ay une heure trente wala yu ko jege wala mu weesu ko euh, moo tax gis nañu li jëm ci wàllu qawlul jumhur qawlu jumhuril ulama min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ala mashhurihim këne miraasum jadd ak ay ay ay ay loolu mën naa nekk jadd du daaneel frère yi lu dul ci cas yoo xam ne gisoon nañ ko te doon ci exception bu dee ne un sixième kese des fekk asxaabul furud ne fi jël la ñuy jël bam desee la des di un sixième kepp bu boobaa exwa yi nu ñu man di toll ak jadd na fi jadd la ñuy jox un sixième ndax moom un sixième manu koo wàcc wa taaratan yaxudu sudsal maali wa laysa anhu nazilan bi xaali moom sudsul maali fa laysa anhu nazilan bi xaali wa laysa mbir yi wëlbate ko di wëlbate ko ba jadd jël lu gën suufe un sixième moo tax bu ci desee waa asxaabul furuud jël te mooy deuxième cas bi waa jumhur doon traité miraasu jadd ak ay ixwa bu njëkk bi moo doon ñoomi neen la mooy maam ak ay mbokki ki faatu di monsieur a wala madame a ay frère moo xam germain wala li ab ñim bokkal ndey ak baay wala ñim bokkal baay képp bu dee ñoom rekk a fi nekk ak seen maam ak ma ak seen maam di maamu it ki faatu bu boobaa diggante ñaari mbir lañuy tànnal maam ban moo ko ci gën a yéwén ci moom ban moo gën ci moom muy diggante ak sulusu ak al loolu nag amul ordre priorité par exemple waaw mooy nit ki moo tax boo koy def de toute bu dee ñoomi neen la foofu moo gën a simple dangay xool rek léeg-léeg ça s'autose da ngay xool nii gis ne wala neexee comme niñ defoon nga ne xaaral ma tàmbalee muqaasama ba xam nga def après nga ne xaaral ma def ma jox ko attribuer ko jox ko sulus bu ma demee def ma xool comparer ñaar yi bu yàggee mbir mi day ñëw sax xel sax da kii rek xalaat tuuti ne non lii du ma sulus bu ma ko joxee kii ñee dañ koy ëppale waaw loolu moo doon premier cas bi beneen cas bi moo doon ni ñu doon donnale maama ki ay mbokk ki faatu muy bu dee ñoom dafa am ku leen rax te bokk ci asxaabul furud moo xam yaay la moo xam jëkkër la moo moo xam yaay la wala maam bu dee yaay newu fi maam ju jigéen bu dee yaay newu fi walla jëkkër wala jabar wala doom ju jigéen walla ki nga xam ne mooy doom bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur ñu daldi leen rax boobu ñetti mbir lañuy tànnal maam seet ban moo gën ci moom fii itam amul mooy boo ñëwee man nga ne naa tàmbalee jox ko def muqaasama ba xam wala ma ne naa commencé euh, def sulusul baax yi ba xam ndax ñetti yooyu moo doon entre sulusul baax yi muqaasama ak sudus loolu mooy boo ci wax baax na mais sudus sauf que sudus mooy li nga xam ne moo ci gën a néew léeg-léeg nag mu tolloo ak boo defoon muqaasama waaye mu tolloo sudus bi tolloo ak li nga xam ne mooy sulusul yi boo joxoon waa ji eh, ci miraas mi nga attribuer ko moom maam bi mu fi nekk frère yeeg asxaabul furud wala minimum kenn ci waa asxaabul furud kooku jël ba pare nga jël sulusul yi jox ko ko ak nga joxoon ko sudus benn lay doon kon lii lañ gisoon gisoon exemple waaye dañ ne bi ñu dégluwaate affaire bi dañ ne euh, li gën mooy cas yooyu ñoon di cay exemple parce que mbir mi dafa xatoon mënuñu woon a euh, joxe exemple yu bari te euh, liñ defoon ci waxtu dafa baree bari ba <laughs> daanaka ba ñuy pare timis cinq minutes teg na ci mooy timis da doon door a jot ba cinq minutes après bon ñu ne nañ koy male foofu moo tax yàgguñoon ci exemple yi te exemple yi moom après boo ko miinee rek jeu d'enfant lay doon ci yow waaye dañu gis ne bala ñuy def euh, jataay bu mujj bi comme ni ko diggee woon mooy nañ ñëw ci exemple yu mel noonu insha allahu taala mooy ñu jël mooy ci kaabiñ jóge mooy miiraatul jadd ma al ida kaana maahum saaxibu fard wala ida kaana maahum saaxibatu fard fa akthar fa akthar moo xam kenn jëm kaw moo ci yem mooy miiraasum maama ki fereer bu dee am saaxibu fard bu nekk bu ànd waxoon nañ la dañ koy da ngay ñëw soit muqaasama nga koy nga koy seetal mooy nga wàcce ko wàcce waayu fereer wala nga wàcce ko wala nga jox ko sulusul baaqi mooy comme que asxaabul farda fii ne mooy il faut mu jël ba pare bu jëlee la des nga xaaj ko ñetti xaaj jox ko benn xaaj ba wala nga seetal ko sudus muy sudusul maali bi nga xam ne walaysa anhu nazilan bi xaali léegi nag mooy loolu la ñuy développer ay exemple tey exemple kese la tey cours exercice la <laughs> ah parce que dama ne man euh, liñ def baax na jataay be mais comme que waxtu yi dañu njattoon ak niñ ko defee peut-être bu exemple yi bariwul ah même bu dee comprendre nga principe bi exemple baax na ci waaw waaw <laughs> waaw <laughs> léegi mooy euh, buñ jëlee exemple foo xam ne jadd muqaasama moo gën ci moom waaw mooy mu dem muqaasama moo gën ci moom ñu koy tànnal sulusul baaqi mais moo gën ci moom ñu koy tànnal sulus ah j'espère que ma la saawaay ah je présent de maa ngi lay déglu maa ngi nii kay ana sa kayit ga bismillah moom kay mu ngi ma ne la yow est-ce que organiser woon nga sa affaire yi parce que man xam nga dama la la jëlal kayit ma jël kayit <laughs> man nu ne laa ko binde nu ne laay fu ne laay damay kii rek fu ma gisu ruq rek ñu ne ay wa kii ma bind ci wet gi moo tax c'est pas bien organisé <laughs> yow nag foog naa sa këyit organisé na mooy bu ma fi waxee exemple boo xam ne gisoon nañ ko nga wax ma ne ma bii gisoon nañu ko hein nga ne ma bii de gisoon nees ko hein léegi aywa nañu def exemple boo xam ne muqaasama moo gën am na ñu ci gisoon bii wees daanaka gisoon yëpp sax moom la mais am na boo xam ne ak sulusul baaqi c'était pareil mais fii nag nañ ñëw nag dugg ci détail exemple yooyu kon jëlal sa këyit gi bindal xoola kaay ma wax la noo koy ridde noo koy defee mu gën a simple ci yow nekk loo xam ne lu lu lu jàppandi insha allah da def trois cases trois lan cases ñetti cases waaw boo jëlee kayit gi nga yor nga xàjjale ko ñetti xaaj yoo xam ne ñooy tolloo boo ko defee comme tableau rek ca kaw mooy ligne bu njëkk ba ba ca tegu nga jël ñetti ligne ah nga sauter ñetti ligne après nga rëdd rëdd bu gudd boo xam ne day traverser këyit gi lépp waaw boo xam ne xam nga bi ngay rëdd mbir mi dafa parallèle ñett yi dañoo parallèle mooy dañoo taxaw mel ni ay ñaari poto yoo xam ne dañoo taxaw jëm samp ci suuf jëm ci asamaan si ñaari poto tolloo ñoo yéegandoo tolloondoo jëm jóge ci suuf teen wuti asamaan ñaar yooyu ñoo parallèle waaw ñett yi noonu lañ mel léegi seen kaw seen kaw ngay defu rëdd ah nga defu rëdd boo xam ne day mel ni luy ñëw nekk ab téeg ci pour ñoom mel ni téeg mel ni toit boo xam ne moo leen di muur mooy nga rëdd ko boo ñëwaatee nga sauter ñetti ligne ginnaaw rëdd boobu ah nga wàcc da ngay wàcc ñetti liiñ ci biir case bi nga rëddaat rëdd bu mel noonu mel ni moom double plafond la waaw mooy double téeg la ñaareelu téeg waaw bi nga xam ne ñi nga xam ne ndeysaan ñooy liggéey ci maçonnerie architecture yooyu xam nañ lii may wax di double euh, double plafond waaw bu ko defee nag yow ca gis nga diggante ñaari plafond yi foofu ngay bind yow bu dee ci feuille bi day feeñ boo bindee dañ koy gis nga bind muqaasama fu njëkk fi kaas bu njëkk bi ñetti kaas la bi ci bi nga bind ci sulusul baaqi mooy ci kaw ba léegi ci kaw en bi ci kaw boppu kaas bi ngay bind lool bu mujj bi nga bind fa sudus mooy bu la neex nga def un trait six sudus waaw léegi nag ma jox la bu ci nekk exemple ci biiram boo xam ne fii muqaasama la fii sulu muqaasama moo gën pour maam ah fee bu ñëwee sulusul baaq yi sulusul baax yi exemple yoo xam ne sulusul baaq yi moo gën ci pour maam nga ñëwaat ci beneen fu jeex fi ci un sixième sudus foofu foo xam ne sudus moo gën ci moom buñ paree dinañ ñëw ci nga xam ne dañuy bokk ah? nga xam ne nga jox leen fa muqaasamaak sulusul baaqi wak sudusul maalil kaamil benn la mooy boo ci def résultat bi même lay doon ak yoo xamante ne nii nga jox ko sudus ak nga jox ko sulusul baaqi benn la ak yoo xam ne nga jox ko muqaasama ak sudus benn la ak foo xam ne muqaasama ak sulusul baaqi benn la ak foo xam ne mooy mbir mi ba may séddale dara desu ci lu dul un sixième axu yaa ngi fi jadda ngi fi asxaabul furud jël nañ bañ jëlee un sixième a ci des loolu wax naa la résultat bi mooy exwa yi dañuy wadda du ñu am dara parce que fu ñu soxlaa un sixième kese bu ñu séddalee asxaabul furud jël mu des un sixième kese exwa yi lu ñu man di toll du ñu am waaye bu ñu soxlaa awlu bu ñu soxlaa awlu masala bi ngir maam mën a am loolu li muy tekki rek mooy exwa yi du am <laughs> <laughs> loolu waxoon nañ la benn exception moo ci am ta mooy làkk dëria <laughs> làkk de hee làkk dëria moom rek ci am exception hmm? walwotula fardama aljaddi laha fi ma daa masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha faqna wa huma tamaamuha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allaamuha tu'rafu yaa saaxibi lakdariya wa hiya bi an ta'rifaha harriya fa yufradu nisfu laha wa sudsu la xataa yacuulaani bilfuruudi almujmala tumma yacuudaani ila almuqaasama kama mada faxfadhu washkur naadima ah loolu rekk mooy uxtun ah walla wal uxtu la far mooy zawjun ummun uxtun jadd uxtu shaqiqa wala uxtu li ab ak jabd lool rek moo ci exception léegi nag kon nañ ñëwaat ci suñu kaas bi aywa léegi <laughs> zawjun muqaasama exemple zawjun bindal ma sawjun l'épouse wajadun maam ak axu shaqiq waaw ñun exemple yañ jëloon fee yaay lañ doon ummu lañ doon jël fii jaddun non zawjun jëkkër lépp moom la mooy madame A wala ma fii madame faatu voilà madame A euh, dafa génn àddina bàyyi fi jëkkëram bàyyi fi maamam ju góor bàyyi fi axu shaqiq muy ki mbokkal ndey ak bàyyi tey góor ñii ñoo ko war a doon kon bind nga zawjun ci suufam nga bind jaddun ci suufam nga bind axu shaqiq boo fi defoon axu li abu benn la léegi lii ma la defal ma miraas mi ma la zawju lu am nga ne zawju de un demi lay am ma la foo ko teg ci lal ci lal ci rabbil alamin nga fi ma ko teg de mooy suuratu nisaa aaya douze mu ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad suñu boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne walakum ñeel na leen yeen góor ñi nisfu moccee maa la nga xamante ne nii taraka la fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi in lam yakun na walla ndeem bu dee ne ñoom amuñu doom kon amul doom un demi man la très bien très bien c'est bien tu commences bien la partie un demi aywa léegi jadd ak axu shaqiq ma ne man muqaasama nga ma jox exemple <coughs> kon fii ma ne la waaye bu ma la ko joxee mukaasama it mooy dangay yeneen yi it fokk nga xaw a euh, des fois lu tax manu la nekk euh, loolu du gën ci ñoom ma ne la kon deux mooy nekk bopp masala bi ndax mooy ida kaana hunaaka fardun waahid ah, ndax jadd du saaxibu fard axu shaqiiq du saaxibu fardin kon zawju moo fi axu moo fi saaxibu fard wa ida kaana hunaaka fardun waahid bu dee kenn saaxibu fard kenn la fa aslul masalati maqaamu maqaamu fard bu dee benn saaxibu fard kese fi ne bopp masala bi day nekk taxawaayu saaxibu fard boobu wala saaxibatu fard boobu la fii jëkkër la deux la taxawee kon deux mooy nekk sama bopp masala ma ne la bindal ma deux ca kaw nga bind deux ca kaw ma ne deux bii nag moom ngay séddal diggante zawju jaddu ak axu shaqiq hmm? léegi deux bi zawju bu ci amee li muy am lu muy euh, mooy moitié lay jël kon deux boo ko divisé par deux boo ko xaajee ci digg bi benn benn benn kon benn lay jël léegi ñaata ak ciy des benn kon benn yow muqaasama laa la jox exemple boo war séddal diggante jaddun ak axu shaqiq hein ma ne la nga ne ma waaw ma ne la léegi dama lay laaj benn laaj lu tax fii sulusul yi du baax pour moom pour jadd pour maam ndax moom dañ koy tànnal al anfa wal ahammu na waaw bayna thuluthil baaqi wal muqaasama wa sudus ah du loolu dañ koy tànnal lii gën a baax pour moom diggante thuluthul baaqi muqaasama ak sudus ah léegi yow lan moo tax nga ne fii thuluthul baaqi bi du baax nga ne parce que un wu ci des un bu ma ñëwee ba xar ko ñetti xar jox ko benn jox axu shaqiq deux kon aku shaqiq du ko ëppale kon man da baax ci moom <laughs> tranquille ma ne la très bien waaw loolu de baax na moom ma ne la lan moo tax sudus nag nga ne ma sudus parce que bu ma attribué woon jadd fii def ko saaxibu fard jox ko sudus kon la laa doon am xoolal nañ ko wax nii rek nga xool yow tiimal sa kay zawjun un demi jaddun ma ne ko un sixième attribué ko un sixième axu shaqiq nekk asaba toog di di yeeru moom day yeeru di nekk di xaar li des mu jël léegi xoolal bu boobaa bopp masala bi six lay doon parce que deux bi saw euh, ji taxawee ak six un sixième bi ma jox jadd bi ma ko attribué jox ko ko six boobu mu taxawee ah nga am lool ma ne nga ne ma wax ma ne la léegi six nekk bopp masala bi zaw ji lu mu ciy am trois parce que moitié lay jël un demi yow bu jëlee un demi maam lu muy am un lay am parce que six bi bopp masala bi ak six bi mu taxawee boo leen diviser un la lay jox ma ne la léegi xoolal trois bi nga jox jëkkër ak un bi nga jox maam ci bu dee un sixième nga ko jox boo leen boolee ñaata la man 3 plus 1 4 ma ne la bopp maas ala bi ñaata nga ne ma 6 ma ne la 6 moins 4 égal nga ne 2 kon 2 la axu shaqiq di jël bu axu shaqiq jëlee 2 jadd benn lay jël kon loolu mooy ah kon loolu du baax waaw loolu du baax parce que gënul ci moom kon li gën ci moom xam naa ne évacuer naa sulusul baaqi évacuer naa li nga xam ne mooy sudus léegi benn keseeti des te mooy exemple bi nga ne ma looloo tax nga jox ma ko muy al muqasama mooy ma wàccee maam wàcce waayoo axu shaqiq comme frère boo xamante ne nii frère germain la léegi duma ko wàccee wàcce waayu frère frère frère li am <laughs> parce que bu ma ko wàcce waayu fii bu ma ko mooy ñi fi nekk mooy moo tax bu doon axu axuli umu moo axuli ab ab moo fi nekk dama koy wàcce wàcce waayu axuli bu dee axu ashiq axu shaqiq dama koy wàcce wàcce waayu axu shaqiq bu ma ko wàccoon wàcce waayu axu li ab lu tax du dem parce que walaysa lil budama al qaribi fil irthi min haddin wala nasibi jàpp na affaire bi <laughs> la ilaha illallah parce que bu boobaa walaysa lil bu'da ku sori <laughs> ah ku gën a sori dem amul ci miraas amu ci cër amu te fii bu ñëwee ci étage uxuwa boobu uxuwa ashiqa ñoom ñoo féete kaw uxuwa yépp loolu moo tax moo tax ñoom ñu leen di xaj bu bu ñu fi desee dañ leen di xaj bu xaj bu xirmaan <laughs> ndax ñoom ñoo prioritaire voilà moo tax bu ma ko wàcce woon wàccu bàyyi fi aku shaqiq wàcce maam wàcce waayu axuli ab mooy kon maam danga koy éliminer tax danga miro du demee noonu mooy dama koy wàcce catégorie wu ña fa ne lañu doon bu dee axuli ab ma wàcce ko wàcce waayu axuli ab bu dee waay eh, kii la uxtu shaqiqa ma wàcce ko wàcce waayu axu shaqiq voilà du ma ko wàcce wàcce waayu leneen ah kon loolu la kon ñu ngi woon kon léegi kon muqaasama rek ka fi sës zawjun jaddun ak axu shaqiq ñoom ñoo war a séddoo un bi ah, ah. wala gis nga fàttali nga dama la waxoon waxoon naa la gis nga masala yi ak ñoo fi ta tasxiix tasxiixul inkisaar ak ñoo ko soxla daanaka moom ak a fee bari moo tax ku amoon lacune ci tasxiixul inkisaar rek fii da day day gën a ne day gin a jafe ci yow waaw ku ci amoon problème rek mooy mbir mi fii day gin a feeñ waaw mooy sa sa problème fii day gin a metti parce que yëf yi la waaw léegi kon yow léegi un bi boole est-ce que un mën nga koo séddale jadd ak axu shaqiq man la déedéet bu ma leen ko séddalee day xar te bu xaree mbir mi du baax kon ma ne la kon nooy def ma ne tasrihul inkisaar ma ne boo koy def nooy xool ma ne damay xool entre sahmu bi mooy wàll wi ñu leen séddale muy un bi bi ñu leen war a séddale ak ñoom ñaata lañu ma ne ñaata lañ ma ne ak axu shaqiq ma ne la léegi loo fi bind kon ñaata la deux ngay bind wala looy bind ma ne non attends mais est-ce que du quatre parce que axu shaqiq dafa taxawee deux jadd taxawee deux mais kon ñoom quatre la ma ne la toom na nga ci guute def nga erreur parce que bii passé rek maa ngi lay wax loolu ne la lool bala ngay doxal lool il faut sœur ne fi il faut beneen genre bi ne fi mooy bu dee góor ak góor soxlawuñu di di di départager affaire yoon naan jeur sœur li zakari mithlu hadhil non góor li zakari mithlu hadhil unthayn kon deux comme axu shaqiq fii ak jadd man du fi nekk naan ku nekk deux lay représenter non non fi ma koy soxlaa mooy bu doon fii dama fee combinaison bii dama cee yokk oxtu shaqiqa voilà bu boobaa dinañ soxla loolu parce que li ñu war a li ñu war a séddale après moo tax te foofu il faut li zakari mithlu hadhil unthayn ni daw fii nag garaawul ñooy neen la ñooy bokk li ñuy am moo fii deux kese la ñuy jël jadd un lay représenter euh, kenn la axu shaqiq bi kenn kon deux la kon deux mooy juz'u sahl min mas'ala fadaka juz'u sami fafadan wahdar hudita an tasiga anhu ah juz'u sahmul mas'ala mooy deux léegi nga defal ma ci bindal ma deux ca kanam axu shaqiq ak jadd léegi nga defal ma ci benn triangle jël benn rëdd rëdd ko ba ca kaw bopp masala ba ci deux pour wane ne deux boobu laa jël multiplier koog benn ak deux bi nekk boobu masala muy deux fois deux di quatre mu bind quatre léegi quatre bi moom laa war a séddale diggante zawjun jaddun aw shaqiq léegi bu dee quatre damay jël bopp mas bopp juz'u sahmil masala deux bi nekk digg mooy maam ak frère moom laa jël multiplier koog la ma joxoon zawju ba bopp masala bi nekkee deux un la woon deux fois un wala deux fois une égale lan égale deux ma bind deux ca kanam ca suufu quatre ba ca kanamu zawdi kon quatre yi deux la ci am mooy xaaju quatre léegi mu des lan deux wa ciy des ma ko joxee deux te quatre la mu deux quatre mooy deux égale deux léegi deux wa ciy des ma jël jat bi jox ko benn jël axu shaqiq jox ko benn est-ce que liy gënul ma doon def sulusul baax yi jox ko benn jël ñaar jox ko axu shaqiq waaye est-ce que gënul woon ma ñëw di ko attribuer benn ba pare axu shaqiq jël li ci des ma ne ah kay kon misaalam muqaasamaa ngi il faut ñu booster affaire yi parce que kat daanaka xaaju waxtu wee ngi waaj a jàll. <laughs> la kon benn exemple bii doy na am na bu ma ci bëggoon a yokk mais bon. Euh, Euh, damay bañ affaire bi dina corsé quoi waaw beneen exemple ma wala ñu wax ko léegi di dérouler lu gaaw ah, ah. bu ko defee yeneen yi ñëw ñu daal di def kii ñu daal di joxe par benn xoola léegi benn exemple xoolal euh, beneen exemple ma ba léegi léegi ba nga defee premier exemple bi manoon nga bind un premier exemple nga def deux deuxième exemple mooy bindal ma umun fii saw du zawji umun madama wala monsieur dafa faatu bàyyi fi mu nu yaayam bàyyi na fi ndayam moom monsieur A wala ma A moom la fi bàyyi demoo ko war a donn ak kan ak jaddun maamam ak trois ixwa ah ak trois ixwa léegi fii noo ma koy defale mukaasama la léegi mooy kon nañ nañ gaaw ndax mukaasama la wa bi ma la waxee mukaasama la rek kon war ngaa simple kon léegi ni may def comme que mukaasama la umma la muy am ma ne umm un sixième ma foo ko dégg ma ne suuratu a kii aayatu aayatu suuratu nisaa aaya suñu boroom moo ne ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim fa in kaana lahu ixwatun falyummi sudus bu amee ay frère te fii trois frère la madama wala monsieur a am kon bu boobaa yaay ji moo am un sixième ma ne la bindal ma un nga bind un ci kanamu yaay ma la jadd ak trois ixwa yi ñoom lan lañu ah, dañuy xaar ah dañuy yeeru ñoom dañuy xaar kon ndax après ñoom dama leen a oh, damay wàcce maam seen wàcce waay ñoom trois frères yi kon 6 boppu masala bi divisé par 6 bi yaay taxawee égal 1 kon 1 1 la yaay ji am ci miraas mi mu def cinq cinq yi laa war a séddale diggante maam ak 3 frères yi parce que maam dama ko wàcce lan wàcce waayu frère léegi comme que 5 bu mooy 5 bu gànn ngay def wala nga bindub 5 boo xam ne ñoom ñii moom lañ war a moom lañu war a séddoo ñu léegi ñoom ñaata lañ wax nañ la bu bu fi jigéen newul rek considérer ku nekk comme benn ma ne ah kon trois ixwa ak benn jadd jadd ma wàcce kon quatre lañ ma ne la voilà quatre mooy nekk juz'u ba euh, juz'u sahmil mas'ala ma bind quatre kon ci kanamu jadd ak ixwa mooy ca fin kii kiiwu pas ci kanam fi ma def cinq bi sànq no non mooy euh, ci dibiwu page bi waaw bu dee dese woon naa foofu benn place comme niñ ko doon defee rek nga defal ma ko benn triangle après triangle boobu nga xëcc ko yóbbu ko ba ca bopp masala ba di 6 buy wane ne 4 fois 6 laay def 4 fois 6 4 fois 6 xaaral ma ne non attends attends xoola comme que nañoo yàkkamti yow boo fi naree jël sa calculatrice bi bàyyil ma la koy defal 4 fois 6 24 voilà 4 fois 6 égale 24 léegi 24 aywa léegi nag bi mu nee 24 mooy xaw ma ne 24 bii mooy mopp masala bi léegi maa ngi ci tasfixul inkisaar parce que 5 bi bu ma ko séddalee ñeenti nit day damm day xar te mu mbir mi du baax moom laay réparer nii di ko jabru ngir jabru kasru boobu moom laay def yàlla na buur yàlla nag jabru suñuy kas allahu akbar amin léegi ñu ñu yàlla nañu tasxiixal suñu intisar yi ñu <laughs> moo tax yii boo koy jàng nii ni muy demee nii nga gis muy damm ñu war a réparer ñun dañoo war a xam ne en tant que doomu aadama ñun noonu lañ fi ne ah ñun moom ci damm lañ dëkk waaw waaw waaw ki nga xam ne nag moom mooy jabru kasrat yi mooy borom bi tabaraka wa taala yal na jabru ñun ñépp suñuy kasaraat way ah suñu damm damm yi yal na ko jabru réparer lépp ba ku ko gis dootu doot du imaginer sax ne fii kasra amoon na fi ma amoon na fi kon léegi ñu ngi tashihul saar kon léegi 24 mooy bopp masala bi kon léegi 4 bi nekk bopp juz'u sahmil masala moom laay multiplier ak 1 bi ma joxoon ummu 4 fois 1 égale 4 kon ma bind 4 ci suufu 24 mu mu jax mu mu nekk ci lii ñu umb kon 24 yi 4 la ci am léegi bu ñu joxee ummu 24 non 4 yi ci 24 yi ñaataa des ma 20 yow mun a 20 vingt-quatre moins quatre égale vingt léegi nag vingt moo ci des vingt yooyu laay séddale diggante ñeent ñi muy maam ji ak ñetti frères yi bu boobaa ku nekk lu muy am ku nekk du am cinq maam ji bu jëlee cinq ci vingt yi quinze a ciy des quinze yooyu frères yi ñaata la ñetti lañ ku nekk jël cinq mbir ma féete boor kon misaal maa ngoogu kon ñu jàll ci beneen affaire léegi sulusul baax yi na ñëw ci digg bi exemple boo xam ne sulusul baax yi moo gën ci jadd waaw léegi zawja benn exemple kese lañuy jël parce que waxtu yi zawja bindal ma sawja mooy jabar tey madame monsieur A moo faatu bàyyi fi soxnaam di madame A waaye bàyyi fi maamam ju góor jadd waaye bàyyi fi trois ixwa comme fi ñu jóge woon ah trois ixwa léegi aywa ñu dem léegi ana ana bopp masala bi ma ne comme que sulusul baaqi laay demee ah ma ne waaw ma ne bon sulusul baaqi mooy naa bàyyi boo ni may def xam nga nu may def du ma fi bind sulus sulusul sulus ci kanamu maam léegi mënoon naa def loolu mais bon du ma def noonu comme que sulusul baaqi la damay bàyyi ba séddale damay bàyyi parce que fii saaxibu fard bi moo fi zawja kii fii masala nii dañuy jël di attribuer kii lii attribuer maam lii ñoo ko attribuer sulusul baax yi mais sulusul baax yi mooy alal ji bu bu koy jëlee ba pare la des ah <laughs> in lam yakun hunaka dhu sihami ah faqna li idahi an istifhami non bi ci tegu laa bëggoona wax <laughs> wa taratan yaxudu sultal baaqi ba'da dhawil furuudi wal arzaaqi haadaa idaa maa kaanatil muqaasama tunqisuhu an dhaaka bil muzaahama mu bokk wa taaratan ya'xudu thulthal baaqi ba'da dhawil furuudi wal arzaaqi kon ba'da dhawil furuudi boobale wala arzaq yi moo tax kon zulul baax yi nañ nañ ko bàyyi ba séddale kaat bi bii nekk bopp masala bi ndax ida kaana hunaaka fardun waahid léegi ma ne la yow lu tax sax nga ne kat ma ne waaw c'est vrai dama ko anticiper ndax damaa yàkkamti moo tax ba nga jéggal ma zawja lu muy am nga ne zawja un quart waaw parce euh, faatu bàyyi fi soxnaam bàyyiwu andiwu fi mooy bàyyiwu fi doom te alquran waxoon nañu ca suuratu nisa aaya ba nga xamante nii mooy laaya douze ba ah lan la alquran waxoon ci aaya bi aaya bi dane woon walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad in lam yakun lakum walad walahunna rubu' seen soxna yi ñoo am un quart kon un quart laay def ci kanamu zawja jadd ak trois ixwa yi di yeeru taxaw di xaar léegi boobu masala bi lan la nga ne ida kaana hunaaka fardun waahid fa aslul masalati maqaamu hadha al fard ma très bien da ngay mokkal rek lii moom day mujj da nga koy mokkal ndax da nga koy répété ba man ko aywa kon kat mooy boobu masala bi kat yi laa war a séddale diggante zawja jadd jaddun maam ju góor ak trois yaxawaa moo xam ashiqa wala li yàbb léegi kon kat di kat bi boppu masala bi bu ma ko diviser kat bi zawja taxawee lu am ci miraas mi benn ana ñaataa ciy des nga ne trois moo ciy des léegi trois ciy des de toute façon fii trois moo ci des te trois yii moom laa war a séddale diggante xoolal bu doon damaa jël muqaasama xoolal bu doon dama def muqaasama mooy wàcc jadd place wàcce waaye xooy du baax mooy du ko du gën ci moom parce que trois ci des rien que frères yi trois lañu bu ci jadd ñëwee bokk muy quatre quatre yi war a séddoo trois loolu day néew lool day néew lool day néew lool loolu benn affaire la mu am beneen affaire kon. ma ñëw ci sulusul baaqi ah ma ñëw ci sulusul baaqi trois la kon trois bu ma ñëwee xaaj ko ñetti xaaj mooy maam benn lay am waaw sulusul baaqi lay jël ma ñëw attribuer ko sulusul baaqi kon trois yi des benn bi lay jël mu des deux deux yooyu nga bind ko ci kanamu ñetti frères yi kon ñetti frères yi ñoom maama leen déppale parce que ñetti frères yi ñoom deux léegi deux yi des ñaari sulusaani yi mooy sulusaanee des ndax ñett su dañ koo xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi maam bi jël ko mu des sulusaani ñaari sulusaani yooyu moom la ñett war a mooy ñoom ñaar la ñett war a séddoo kan moo ëppale kon maam ëppale la leen waaw après nga def tasxiixul inkisaar ma bàyyi lag loolu après nga xool noo koy tasxiixe lii rek laa gi soxla mooy maam fii gis nga day sauter aux yeux que comme que trois fi des ma xaaj ko trois parts moo ci moom que ma koy booleeg trois ñële ñu nekk quatre war a séddoo a séddoo trois kon lii mooy misaal moo xam ne sulusul baaqi moo gën ci ki nga xamante ne nii mooy maam wa taaratan yaxudu sulsal baaqi ida ma kaanat al muqaasama an zaaka bil muzaahama voilà lii la zaaka li def lii mooy ida ma kaanatil muqaasama bu dee ne wàcce waayu frère bu ma ko wàcce woon tunkisuhu an zaaka day koy jox lu gën a néew sulusul baaqi bi ma ko jox fii muy un bi bil muzaahamata li ko waral mooy raj-raj loo ndax trois frères la mu ñëw bokk ci ñoom raj-raj loo bu nekk kat wala séddoo ñett day gën a néew bu amoon sulusul baaqi di un wala mu ne wada wada ada ida ma kaanatil muqaasama tunqisu an dhaka bil muzahama léegi nañ jàll bi ci mujj mooy sudus ay wa nañ dem exemple cadre kaawu sudus kaawu sudus léegi sudus kaay la ci boo xam ne sudus moo gën ci ci ci waa ji moom nga jox maam sudus moo gën ah léegi ma ne la jëlal Euh, xaar xaaral ma corse bi xaaral ma corse bi euh, deux bint deux bint hein ñaari doom yu jigéen bindal deux bint ci suufu sudus kaas bi nga def sudusul sudus mooy gën ci moom sudus hein kon defal ma deux bintu la fi mujje kan mujje yaa moo tey moo faatu bàyyi fi ñaari doom yu jigéen ak benn ak ak soxnaam di zawja bindal zawja ci suufu deux bint yi après ak maamam ju góor bindal jadda grand pierre ak axun li ubb li li abb li abb voilà ak axun li abb ak axun li abb voilà rek nga ne axun li li li li axu shaqiq loo ci def baax na léegi kon am nga deux bint zawja jadd ak axu shaqiq wala axu li léegi deux bint yi dañuy jël ma ne deux bintu yi de eh, ma ne deux soxna deux deux doom yi ñoom moom aaya onze bi yuusikumullahu fi awlaadikum lizakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa thnatayni falahunna thuluthaa maa tarak thuluthaa maa buñ nekkee deux jëm kaw kon ma ne bindal ma deux tiers ci kanamu ñaari bintu yi nga bindal ma deux tiers ma ne la zawju lu muy am ma ne zawju de moom sumun lay am ma ne foo ko teg ma ne saayu douze bi moo ko wax fa in kaana na waladun falahunna sumunu mimma taraktum bu dee ne da ngeen am doom te fii monsieur a am na ñaari doom yu jigéen yum fi ba kon bu boobaa soxna seena lu muy jëy falahunna moo ñeel na leen bu dee kenn la wala ñu bari yin ñoo ci yem asumunu wiccéem mimma ca na nga xam ne taraktu ngeen wàcc seen gannaaw ci alal kon nga bindal ma witt ci zawja ma ne la jadd ana loo koy def nga ne ma fii de ci misaalu ma sixième nga ne <coughs> ma bind ko léegi wala ma xaar ma ne ko yaay xaar lak bu la neexee nga xaar bu la neexee nga bind ko léegi ma ne ah téema koo bind léegi rek comme que dañoo nekk ci souci d'économie de temps dañoo bëgg économiser suñu temps ñu bind un sixième après xam naa ne mos dinaa comprendre ana lan moo tax nga bind loo ma un sixième ma ne la waawaaw lool de kon baax na masha allah ma ne la kon bu euh, deux binti deux tiers zawja un huitième jadd un sixième axu nag lu muy def axu day xaar di yeeru di xaar lan moo des mu daal di koy fab kon nag mbir mi kon léegi seetal ma li nga xam ne mooy bopp masala bi nga ne ma bopp masala bi am naa ne moom laay seet deux tiers trois wu deux tiers yi ak huit un huitième ak six un sixième bi ma jox jadd léegi ana nan laay def ma ne damay jël lu ma neex laay tàmbalee six ak trois baynahuma tadaaxul tadaaxul am na ndax six kat mën naa koo diviser ak trois mu jox ma chiffre boo xam ne du day du fell muy tur muy tur six divisé par trois égale deux trois fois deux wala deux fois trois six léegi mu des ma kon huit ak six bi léegi huit ak six moom est ce que ñoom tamaasul am na ma ne déedéet ndax huit laa wax ak six ma ne est ce que tadaaxul man nañoo roofante ma ne déedéet ndax huit ak bu ma ko diviser ak six damay jox chiffre boo xam ne dina am ay virgule dina am damm kon bu baax kon lan moo des ma ne lii de tawaafuq moo am mooy ne ñoom du tabaayun parce que ñoom nag nekk nañ mooy am na fu ñu wute am na foo xam ne boo mën nañ faa dëppoo ma ne ana ci lan la ñuy dëppoo nga ne ma dëppoo nañ fi nis fi mooy boo jëlee huit diviser ko par deux daf lay jox kat nga jël six diviser ko par deux mu daal di jox trois kon ba mu ko diviser ak deux bu ci nekk dina ma jox chiffre boo xam ne résultat boo xam ne doom dammu kon nag mbir mi kon ma xam ne kon fii de moom tawaafuq moo am tawaafaqa ala nisf ñoom ñaar te daal ñuy dëppoo ci li nga xam ne mooy moitié di moitié kon nag bu boobaa ana lan la régal bi waxoon ma ne régal bi li mu waxoon mooy damay jël <clears throat> ca la ñu dëppoo benn ci ñoom ñaar benn ba laay jël xaaj ko comme que nis fa la ñu xëpp la ñu la ñu dëppoo comme six bi ma jël ko diviser ko par deux mu jox ma trois ma jël trois boo bëre fëgg ko ci huit bi wala rek tànn sax bu la neex la ma ne duma ko defe noonu waaye huit bi laay jël diviser ko par deux mu jox ma quatre ma jël quatre boo bëre fëgg ko ci six bi bu ma ci man di def trois fois huit vingt quatre quatre fois quatre fois six huit vingt quatre kon vingt quatre mooy sama bopp masala ma ne la bindal ma vingt quatre ca kaw kon muy bopp masala bi nga daal di koy wërale foofale mooy bopp masala léegi bopp masala bii di vingt quatre moom nga war a diggante ñaari bint yi ak zawja bi ak jadda bi ak ki nga xamante ne mooy axu shaqiq ma ne kon baax na wala axuli abu nulum lu mu la ci neexee rek kon ma ne deux bint yi ana lan la ñuy am ma ne ñoom deux tiers la ñuy am ma ne kon vingt boo ko divisé par trois ñaata la lay jox done vingt-quatre divisé par trois de huit la may jox <coughs> bu ma ko defee muy huit ma ne ko nag defal attention kon dangay am huit kon boo ko divisé par trois mooy huit plus huit plus huit loolu moo lay jox li nga xam ne mooy 24 ñii nag ñaar lañ war a jël ci 8 yooyalee ma ne kon ñaar yi lañ ci jël kon 8 plus 8 muy 16 kon ñoom 16 la ñuy jël ñaari bint yi ma ne la waawaaw kon bindal ma 16 ca seen kanam ca genn ca kanamu 2 tiers nga bindal ma 16 ca suufa 24 mu ti mu jàkkaarloo di nekk ci fi nga xam ne fa la doo bint yi nekk ma ne la zawja ana lan lay jël ci yëf yi nga ne ma zawja moom 24 divisé par 8 laay def bu ma jëlee 24 bi nga xam ne mooy bopp masala bi diviser ko ak huit bi nga xamante ne nii moom la zawja taxawee mu nekk li nga xamante ne mooy trois vingt-quatre divisé par huit égale trois noo ko ko xam ma ne damay vérifier trois fois huit égale vingt-quatre kon nag boolu baax na ma bind trois ca kanamu zawja mooy ca suufu vingt-quatre ca suufu seize ndax moom ci vingt-quatre yi trois la ci am nga ne jadd nag ana loo ko joxoon ma ne moom di un sixième muy bu ñu xaajee alal gi juróom benn xaaj benn xaaj ba léegi nag ma ne la léegi ana nooy def ma ne damay jël vingt-quatre divisé par vingt-quatre divisé bi bopp masala bi divisé par six bi nga xam ne moom la jadd taxawee bu ma ko defee la lan ma may jox vingt-quatre par six égale quatre 4 fois 6 24 wala ma ne 6 fois vingt 24 kon ma ne la bindal ma 4 ci kanamu jadd bi ma bindee 4 ma ne la léegi axu moom lu muy jël ma ne axu de moom asaba la woon bi nafsi da doon toog di xaar asaba bi nafsi la woon moom moom mooy asaba gi dafee toogoon di xaar ndax wàcce ndax mu jadd dama ko def saahibu fard kon nag li awlaa rajulin zakar la ñuy seet kon nag ma ne ay wa léegi nooy def ngir nga xam naata laaxu di am ma ne lool kay simple na damay jël vingt seize plus trois plus quatre léegi la may jox moom laay jël ma wàññi ci 24 mu wàññi ci li ma jël li ma joxe lii lépp la ca des loolu la aku di am ma ne la kon bismillah nga ne ma sées bi ma jox ñaari bint yi plus trois yi ma jox zawja muy 16 17 18 19 plus 4 yi nga xamante ne moom laa jox jadda muy kon dix 19 ma yokku ci 4 19 deux 21 22 23 23 kon laa le diggante ñaari bint yi zawja ak jadda léegi lan moo ci des ma ne kon damay jël 24 moins 23 léegi mu jox ma lan 1 kon 1 de moom la axu di am ma ne xoolal est-ce que ah ce que axu ak jadd ngay seet léegi ana kan moo ëppale ci diggante ñaari kuréel yi diggante jadd mi xamante ne mooy maam jak axu shaqiq wala axu li ab anakan moo jëppale ma ne ak ah, yëppale kay mooy ki nga xamante ne ni mooy jadd ndax moom am na kaat axu am un ma ne voilà kon lii moo gën ci moom kon sudus fii moo gën ci moom kon sudus mooy li nga xamante ne nii moo gën ci jadd fii nii ñu jàll ndax suñu waxtu mooy yaakaar naa ne comprendre nga principe bi ñu jàll nag ci nga xamante nii mooy fii kon pare nga ci loolu ma ne la nag tëjal ma kaas bi gis nga li nga defoon noonu tëjal ma ko mooy rëddal ca suuf ba nga paree ci yëpp rëddal rëdd bu gudd boo xamante ne nii mooy tëj kaas bi nga daal di dem léegi nag ci suuf ñuy ñëw ci misaal yoo xamante ne nii exemple yoo xamante ne nii mooy fii ma daal di fiy jox jadd mooy comme que dañoo nekk ci miraas bu ñu fàtte ne ñu ngi ci miraas moo xamante ne nii mooy maam ak ak frères yi wala sœurs yi ñoo fi nekk ak asxaabul furuud te boobu règle waa jumhuur bu ñu ko fàtte waxoon nañ ne dañ koy tànnloo mooy dañuy tànnloo maam dañuy tànnal maam boog benn ci ñetti mbir yi tànnal ko bi nga xamante ne moo gën a yëwén ci moom te moo gën ci moom muy diggante li nga xam ne sulusul baaqi muqaasama sudus sudus moom mooy mujj ndax moo gën a néew voilà loolu moo tax waaye nag mooy moom de toute façon noo ci man di def nga ñëw njëkk koo essayer lépp boo defee comparaison bi di nga gis est que sulus moo gën ci moom sulusul baaqi moo gën ci moom wala sudus wala li nga xam ne mooy muqaasama mooy nga wàcce ko li nga xam ne mooy wàcce waayu ki nga xam ne mooy fereer léegi nag nañ ñëw foo xamante ne exemple boo xam ne ma ma jox ma ma ma wàcce ko wàcce waayu fereer muy muqasama wala ma jox ko sulusul baaqi moom maam wala ma jox ko sudus celui pareil au même bu ma ci def rek même résultat ma may jox ma ne la jëlal sa bindukaay ma ne la aywa bismillah ma ne la nag tey insha allahu taala bindal ma zawjun jaddun ak de axu shaqiq wala deux axuli ab lu la ci soob bindal zawjun jëkkër la fi mën a la fi mën a maa bàyyi tey muy zawjun muy jëkkër wajaddun ak maam ak deux axu li ab nañ def deux axu ab ak ñaari axuli ab léegi ma ne la aywa bismillah séddaleel noo ko man di seddale mooy bu la neexee ci kaasu muqaasama boo fa defee lii day dox nga bind même kii bi ci kaasu sulusul baaqi day doxit nga jëlaat même lii bi zawjun jaddun deux axu shaqiq nga bind ko ci kaasu surus tamit day dox man la bismillah aywa ñu dem ma ne la zawju ana li ñuy am nañu gaaw nga ne ma un mi loolu xam nañu lu tax léegi kon nañ ko nañ njëkke muqaasama fi nga comme ni nga defoon sa règle bi sa sa sa kii bi muqaasama zawjun jaddun ca suufam ba nga ko tëjee mais ca suufam bu la neexee nga jàll ak kii boo xam ne par point yi nga ja nga continuer li nga xam ne mooy tere euh, li séparé ñetti kaas yi nga continuer ko ay point yi mooy ay ay ay tomb tomb tomb ba ca suuf léegi bu ko defee nga ñëw kon ñu nekk ci kaasu muqaasama kon muqaasama la seet léegi zawjun mi am nga ne ma un demi kon jadd dama ko wàcce wàcce waayu ñaari fereer yi kon ñoom dañuy xaar kon bopp masala bi deux la ndax deux la zawju taxawee deux bi la kon zawju benn la ciy am nga bindal ma un ci kanamu zawju mu des benn benn boobu nga war a séddale diggante maam ji ak ñaari ak li ab yi muy ñaari frère yi nga xam ne moo ci faatu di madame añoo bokk bàyyi waaye bokkuñu yaay léegi ma ne la ay léegi nooy def un bi kon gis nga ñoom ñaata lañ ma ne ñoom ñii ma war a séddale un bi de bu ma leen ko séddalee day xar ma ne la wax ma ñaata lañ ma ne am naa maam ak ñaari axu shaqiiq axuli ab boog ñoom trois lañu ma ne la bindal ma trois ja seen kanam mooy juzu sahmil masala kon nag troa ak un laay xool bu ma xoolee sahmu bi di un ma xool ak trois bi nekk loo xamante ne nii muy juzu sahmil masala gis naa ne lii tabaayun moo am mooy la ñoo wute te inda tabaayun damay jël juzu sahmil masala mooy adadu ru'uus laay nusbitu mooy nusbitu adadu ru'uus wa nadribuha fi aslil masala après ñu fëgg ko mooy ñu multiplier ko ci aslul masala te ñoom trois la ñaa de durruus muy nombre de tet yi muy jadd ak ñaari axu euh, axul yàbb kon ma jël trois fois de égale six kon six mooy mujj nekk bopp masala bi six bi laa war a séddal diggante zawju jadd ak deux axu shiq kon nag du ma defee lool léegi maam moom ñaata la ci am mooy ci six bi moitié jëkkër moitié ma bindal ko trois ci suufu six bi mu ti mu mu nekk ci kaasam léegi nag ñaata ci des mooy trois bi ma jox kii ci jëkkër bu ma ko xobu comparer wàññi ci wàññi ci bopp masala bi ma wàññi ci trois yi trois kiy des te léegi ma laaj la maam ak ñële ñoom ñaata lañ ak ñaar ak ñaari axu yi nga ne ma ñett lañ ma ne la comme que ñett lañ ñoo war a séddoo ñett kon ku nekk benn lay am bu boobaa kon bindal ma ci kanam maam benn ci kanamu ñaari axu euh, axuli abu yi nga bindal ma ci deux ku nekk li kulli wahidin minhuma wahid ku nekk ci ñoom ñaar ku nekk benn ngay am kon masala maa ngoogu yow defal nga ma mirage mi ma ne la jàllal ma nag ci kon baax na kon gis nga mu xaasama kon mu ngi noonu ma ne la gis nga résultat bii nga am moom ngay am boo jëlee attribué maam ci même ñii nii miraas mii boo ko attribué woon li nga xamante ne nii mooy sulusul baaqi toujours bu dee ko jàpp ne wax waa jumhuur mooy li gën a lëng mooy li gina a dëgër ma ne la kon demal ci quasi sulusul baaqi nga def même point yoo yooyule nga defoon tomb tomb yooyu ba ca suuf léegi nga bindal ma zawjun jaddun deux axu shaq axu deux axu li ab léegi ginnaaw bi nga bindee leel kon zawju lu muy am nga ne ma comme fële la un demi ma ne fii sulusul yi lañ nekk bu la neexee nga bind sulusu bi léegi sulusul baaqi bi waaye bu la neexee it nga def leneen mooy nga xaar ba ci kanam boo séddalee waaye loolu fa mu lay yóbbu mooy da ngay dem ci tasxiixul inkisaar bu la neexee mooy mooy li ma doon wax sànq rek ne la bu la neexee sulusul baaqi bi nga ne comme que sulusul baaqi dañu wax na trois bi naa ko garder un tiers bi naa ko ba jox xaaxi bu fax lu muy jël ba pare après ma door koo intégrer waaye bu la neexee nga intégrer ko ci njaal benn bi mooy nag sauf ko boo ko intégrer intégré ci njàlbéen bi surtout fii nii ñu nekk mooy ne dañuy yóbbu ci ne moo ko intégré bokk ci njàlbéen bi boobu dalay yombalal mbir mi waaye bu dee da ngaa garder sulusul baaqi bi bàyyi ba séddale deux bi nga xam ne kon mooy nekk bopp masala bi comme muñ jóge mu nekk un bu boobaa da ngay jaar ci tashihul inkizar mu daal di lay delloo fi nga xamante ne nii moom lañ jóge woon de sànq mooy fi ñu jóge léegi ci muqasama loolu foofu la lay yóbbu comme que jot nañoo def loolu léegi nag nañ def beneen bi mooy fii nii nañ jël sulusul baaqi attribué collègue yi kon nañ def zawjun demi jaddun sulus léegi kanta de axu shaq de axuli ab yi ñoom ana naka lay deme ñoom dañuy yeeru ñooy asaba gi dañuy xaar dañuy négandi léegi ñoom ñu toog ma ne la léegi nag seetal ma bopp masala bi ma ne diggante un demi deux wut zawj ak trois bi jadd taxawe la waxoon naa la sulusul baaqi biñ ci def bum la paniqué loo de bum la chamboulé bum la tiitloo ba nga jàpp ne tey mu ñàng way baaqi bii comme que moom dañ ko cee yi nii rek est ce que dinaa ko boole ci mbir yi bu may tur bu may chercher aslul masala ma ne la ah kay bañ ko cee boole kon trois ak deux est ce que baynahuma tamaasul nga ne tamaasul amuñu mooy bokkuñu deux du trois trois yi du deux ma ne la léegi est-ce na baynahuma tadaaxul est-ce que tadaaxul am nañ mooy est-ce que mën nañu roofalante est boo jëlee trois séddale ko ak deux dinañu séddale ko wala vice versa nga ne ma noono ma ne léegi kon lan moo am est-ce que tawaafuq am na mooy beneen chiffre boo xam ne ca biti boo xam ne boo leen se boo leen diviser dina la jox loo xam ne résultat boo xam ne du am damm nga ne loolu moom amu fi léegi kon lan moo am ma ne tabaayun moo am mooy dañoo wuute diggante deux bi ak trois inda tabaayuni ana lan la règle ba waxati woon ma ne damay jël kaamilul awwal door ko ci kaamilul aaxir muy trois ak deux muy kon trois fois deux égale six kon six mooy bopp masala ba ma bind suuf six ca kaw léegi zaw ju si si lan la ñuy am trois ndax nisfa la ci am nga bind trois ja suufam ca suufu siis ca kanamu zawjo ma ne la léegi fii yow jadd loo ko attribué ma ne moom de sulusul baaqi laa ko attribué sulusul baaqi mooy lan kon ginnaaw bi ma joxee six yi bi ma génnee trois ñaataa ci des ma ne trois de moo ci des ma ne trois yoo yële ngay xaaj na ñetti xaaj jël benn xaaj bi nga daal di koy jox ki nga xam ne mooy jaddu di maam ma ne loolu ma xaaral ma def ma def ah kon de trois ci des trois bu ñu ko xaajee ñetti xaaj mooy ku nekk benn la di jox maam euh, cher kon ma daal di ko fay jox un kon ñaataa ciy des ma ne boo ah kon de deux wa ciy des ndax bi ma joxee zawju trois jox maam benn loolu muy quatre quatre yi six moins quatre égale deux kon deux moo ci des ma dina la bindal ma ko ci kanamu ñaari axoli abu yi boo bindee deux bi ñaari kanamu ñaari axoli abu ñoom ñaar ñoo koy séddoo ñaar lañ du damm ku nekk benn lay jël ma ne la kon gis nga ma ne la jàllal ma ci sudus ba léegi même misaal mi la zawjun wajadun ak deux axu shaqiq ginnaaw ak deux axu li ab pour pourquoi ma nekk fi boobu ba léegi naan deux axu shaqiq waaye waaye deux axu shaqiq li abu la tey mooy boo ci def rek noonu la waaye ñun ñoo préféré woon jëloon ca tàmbali ba ca njëlbéen ba sànq bi ñuy tàmbali axu li abu kon nag zawju na demi jaddun comme que ci un sixième lañ nekk ma ne attribué naa ko un sixième quant à deux axu shaqiq deux axu li ab yi ñoom dañuy toog di xaar man la trouver ma bopp masala bi ma ne ah. lii de entre deux bi sox bi bi bi bi bi bi bi bi jëkkër taxawe la di monsieur a mi fi madame a bàyyi ak maan ji six bi mu taxawe di un sixième ma xool diggante six bi ak deux bi hal baynahuma tamaasul est que ñoo bokk ma ne déedéet deux du six te six du deux léegi hal baynahuma tadaaxul est-ce que mën nañoo roofalante mooy mutanaasi bay nañu ñu ma ne ah kay ndax six bu ma ko diviser ak deux dina ma jox chiffre boo xamante ne résultat boo xam ne du am damm de ma la mooy lan nga ne 6 divisé par 2 égale 3 3 fois 2 6 kon nag lan mooy bopp masalam yu ne bu inda tamasu inda tadaxuli ah aktafi bil bil adadil akbar wa ulghil asghar damay doyloo chiffre bu mag bi daal di rejeter bu ndaw bi muy 6 bi laay jël mu def nekk bopp masala ba ca kaw léegi nag bi ma ko defee foofale ma war koo séddale zawju mooy fi ñu jóge yëpp zawju trois lay am ci six yi léegi nag comme que jadd fii un sixième laa ko jox zawju am na trois wam jadd un sixième la taxawee damay jël siisu bopp masala bi diviser ko ak six bi mu taxawee six divisé par six égal un ma bind un ci kanamu ki nga xam ne mooy zawju moo mooy jaddu di maam léegi ma ne la xoolal léegi kon ñële nag ñaari axu euh, li ab yi ñoom lan la ñoon asaba dañ doon xaar li des ñu daal di jël ma la pilisal trois kër ji ak benn bi nga jox maam bi ñaata la ma ne la quatre ma ne quatre moom ak bopp masala bi moo ñaata la woon nga ne ma six ma ne la six mooy quatre ñaata la nga ne ma deux ma ne la deux yooyu yële ngay bind ci kanamu ñaari axooli ab yi est ce que ñoom ñaar lañu ñaar lañu nga ne ma waaw ma ne la ñu leen di séddale am na ci ku nekk benn lay am ma ne la waaw ce que seet est ce que mbir mi du benn est ce la ñu def muqaasama jadd amul benn ñaari axu shaqiq eh, ñaari axu li abu yi ku nekk am benn nga ne waaw ma ne la jamal ci sulusul baax yi est ce que ba ñu defee mbir mi def ko jox ko sulusul baax yi est ce que maam jërul benn ñaari axu ab yi ku nekk jël benn nga ne ma waaw waaw ma ne la jàllal ci sudus est ba nga xam ne lañu attribuer maam jox maam un sixième est-ce que moom maam jëlul benn ñaari axuli abu yi ku nekk jël benn nga ne ma waaw waaw la fii qad istawa qad istawa fiihi al-muqa qad istawa fiihi al-muqaasamatu wa thuluthul baaqi wa sudus fii ñoo tolloo ma la jàllal ci beneen ndax waxtu wee ngi ñett mooy foo xamante ne nii sudus ak sulusul baaq yi benn lañ mooy ma ñëw attribuer ma am jox sulusul baaq yi wala ma ne mukk du ma ko jox sulusul ma yi de waaye li ma koy jox mooy mooy sudus benn benn kepp lay doon ma ne la léegi nag ñëwal kon ca suufu baax baaqi ca kaas ba fa pointillé ngay defoon mu wàcc bëgg a tëjee bi nga jóge tëj ko tëj ko ak i pointillé léegi nga bàyyi pointillé yi di tomb yi nga def ñu wàcc léegi nag ca suufu sulusul baaqi foofule nga bindal ma ci zawjun ma ne la léegi yindal ma beneen exemple zawjun sore wala fi ñu jóge zawjun wajad doon ak trois axu shaqiq fii nii fële deux axu shaqiq lañ amoon fii trois a non deux axu li ab lañ amoon fii dañuy am a axu li euh, shaqiq kon zawjun la fi manama bàyyi muy jëkkëram ak jaddu na ak maamam ak ñetti frère yoo xam ne ñoo bokk nday ak baay yu góor léegi nag lii nii kon day léegi defal ma mi jëlal bu ana ana ana ñan la alquran wax la ñuy am ma ne zawju loolu waxoon nañ ko jarul ñuy dikkaat ci aay moom moitié lay am ndax far'u new fii boo xam ne moo koy xaj bu yóbbu ko xaj bu jële ko ci li nga xam ne mooy un demi yóbbu ko ci li nga xam ne mooy kaar amu fi mooy doom amu fi kon nag li nga xamante ne kon un demi lay am ma ne la maam kon ci sulusul baaqi lañ nekk maam ma ne dama koy jox sulusul baaqi ma ne la axu ñetti axul shaqiq yi ashiqa yi nooy def uxwa ashi ixwa ashiqa yi nga ne ñoom dañuy nëgënu dañuy yeeru ñoom ñooy asaba léegi nag ma la seetal ma bopp masala bi non du du du du du boobu ah, ah waaw waaw moom la moom la moom la si si si si si si moom la ma ne la kon continuer mooy trois ahu ashiqa yi ñoom dañuy xaar ñoom ñooy asaba yi di yeeru zawju ma ne la seetal ma bopp masala bi ma ne deux bi zawju taxawee ak trois bi jadd taxawee trois fois deux égale six mooy comme rek bañ joge woon ca kawam ca kaw ca sulusul baaqi mooy trois kon six mooy bopp masala bi kon six laay seddale diggante zawju jadd ak ñetti axu ashiqaa yi ixwa ashiqaa yi kon nag six ana ñaata la ci jadd di am mooy moitié bi mooy trois kon ma bind trois ci suufu siis mu jàkkaarloog zawju kon nag maam ana lan lay am léegi nga ne maam ah li muy am foog mooy kon trois damay xool trois bi ma jox jëkkër gi moom laay wàññi moom laay wàññi ci six bi muy trop euh, six bi trois des ci kon trois yooyu moom laay xaaj ñetti xaaj jël benn xaaj bi daal di koy jox ki nga xam ne mooy jaddu kon bu ma ko joxee benn moo mooy ma ko xaajee ñetti xaaj jaddu benn lay am ma ne la nag léegi ñaataa ciy des ma ne kon deux wa ciy des ma ne deux yooyu moom nga nar a jox kan ma ne moom laa nar a jox trois ëxwa ashiqa xam nga yow deux ak trois est-ce boo jëlee ñaari mbiskit nar koo séddale ñetti njàccaar est-ce yi mbiskit yi dina leen mate nga ne ma mukk du leen mate ma ne kon kay xam nga ne ak xar dina fa am mooy inkisaar kon dam mu am na fa kon ñu tasxiix inkisaar gi waay wala ma bàyyi la ñu def wala garaawul nga def ko bu après walla garaawul naa la dimbali bismillah fal nu saxixil inkisaar ma ne la léegi bismillah ni ñuy def mooy kon trois ak deux mooy lim leen di séddale deux la ñoom ñetti axu kon ñoom seen sahmu deux la ñoom ñuy ñett kon ma gis ne diggante sahmu bi ak ak ak ñoom ñaata lañ adadu ruus ñoom trois lañu kon ma xam ni fii mooy mooy tamaasu kii ñooy lan lañu mooy ñoom tabaayun la mooy dañoo wuute léegi comme que dañoo wuute kon damay jël nusbatu adad ar-ru'us kaamil adad ruus ñoom ñett lañ mooy damay damay retenir ñoom li ñu toll mooy trois ikhwa shiqwa kon trois bi laay jël muy juzu sahmil masala ma def ko triangle xëcc ko ba ca six ba ca bopp masala ba da ko ciy fëgg muy multiplier ko fa muy trois fois six égale dix-huit ma bind dix-huit kon nag tasxiixu leen ki saar lañ ne ne wuñ ci awlu de bu ko jaawale mooy moom nag bopp masala bi jóge na ci six dem ci dix-huit léegi nag ma jël ma ñëw nag war a xool zawju lu muy am ci 18 yi jadd lu muy am ci 18 yi waaye ñetti axooli ab li ashiqaa yi ana la uxwa ashiqaa yi lu ñu ciy am ma ne léegi ni may def mooy 3 ba mu mbopp masala bi nekkee 6 ñaata la ci jëkkër amoon ma ne 3 ma ne jëlal juzu sahnil masala di 3 nga multiplier ko ak 3 boobu muy 3 fois 3 9 nga bind ñu suufu 19 18 ba 9 ca kanamu jëkkër mooy 9 la ciy am kanta jadd moom trois la amoon mooy mooy moom munoo ba mu amee un tiers moom ba ma mu nekkee six sulusul baaqi pas sulusu si mooy sulusul baaqi la de pas sulusu siis de voilà mooy la des di trois boo bële ba ba ba nga xam ne ci la zawju jël moom un la ci amoon ma jël juzu cent mille masala di trois multiplié ko ba mu ta ba mu amoon ca ba ba ba ba boppa foofalee muy trois trois vingt un trois moon ma bind trois ca suufu neuf ca moom mi nekk ci suufu dix-huit moom mooy ci dix-huit yi moom moom ki nga xam ne mooy maam ñett képp la ci am ma ne la léegi bi nga defee lool neuf bi nga jox ki nga xam ne mooy zawju ak trois yi nga jox maam mu góor ana bi nga leen joxee ñoom ña lii lépp boo leen plusee ñaata la ma ne neuf plus trois égale douze ma ne nag douze moom ngay wàññi moom ngay wàññi ci dix-huit yi muy dix-huit moins douze égale six ma ne la bindal six kon de la ñetti ixwa yi mujj wara a séddoo est-ce que bu boobaa boo jëlee di boo jëlee boo jëlee six di ko di ko xaaja six mbiskit di ko séddale ñetti njàccaar est-ce que dina baax ma ne xaara six divisé par trois égale deux ah kay dina baax njàccaar mu ne dina mën a am ñaari mbiskit ma ne la kon mbir mbangoog ndax trois fois deux six deux fois six dix-huit kon tax seex nga yem saar bi kon nag gis nga fi nii mooy maamo leen ëppale mooy ñoom ku nekk deux la mujj am ki nga xam ne mooy maamam trois léegi nag jàllal ma même exemple bi bii dama ne la mooy ne suur nga nga attribuer maam euh, euh, mooy exemple foo xam ne boo attribuer maam sulusul baaqi yi ak nga attribuer ko fa un sixième benn la def nañ sulusul baaqi yi léegi nañu jàll ci li nga xam ne mooy sudus ba léegi même exemple bi la de zawjun wa jaddun ak ñett axwa shiq ixwa shiqqa na ne kon bindal ma zawjun ci kanamam demi jaddun fii ci un sixième lañ nekk ca même kii ba rek point yi nga continuer ko un sixième ca suufu jàdd lee ca mooy ca kanamu jadd ñetti ixwa shiqaa yi ñoom ñu toog di yeeru di nëgëndi di xaar ana lan mooy des ñu daal di koy fab ah <clears throat> léegi ma ne la seetal ma bopp masala bi waaye un demi mooy un bi nga jox ki nga xamante ne mooy jëkkër ak un sixième bi nga jox yaay ma ne ah maam ma ne six de ak deux ñoom bay na huma tadaaxul mooy roofalante nañ bopp masala bi six la kon six yi ana lan la ci zaw ji di am mooy moitié bi mooy moitié bi mooy xaaj bi ma xaaj ko six ñaari yoon mooy trois kon trois la ci zaw ji di am ma ne la bindal ma trois ca kanamam ba nga bindee la taxaw nga ne ma six ma ne sixu bopp masala bi divisé par six ma égal un ma ne la bindal ma un ca kon kanamu jadd ca suufu trois ba nga jox jëkkër kon trois bi nga jox jëkkër plus bi nga jox maam ju góor ñaata la nga ne ma quatre ma ne moo quatre yi boo ko wàññee ci six bi bopp masala bi ñaata ji des nga ne ma ñaar ma ne la ñaar yooyu bindal ma ko ci kanamu ñetti xwa ashiqa yi ñoom ñoom la ñu war a séddale ma ne la seetlu est fi ñu jóge sànk bi nga xam ne sulusul baax yi nga ko jox c'est pas la même même affaire mooy ne deux lañ war a la ko te ñoom lañ war a séddoo te ñoom ñett lañ est-ce que du même rek que trouver fii mën a naa ah, kay mën a le résultat bi benn la tasxiixul inkisaab bi ñu jóge rek ngay defaat kon mbir mi jeex na bopp masala bi day delluwaat nekkaat 18 mbir mi ku nekk am ci lii ñoom ñoom zawja am 9 jadd am 3 ñoom ñi ñu am six six yi nga séddale ko ñetti nit ku nekk am ñaar kon jàllal nañ jàll nag ci beneen beneen exemple mooy tëjal ma kaas boobu léegi tëjal ma foofu nga jàllaat nga wàccaat ca suuf demal ma <coughs> foo xamante ne nii nag cette fois-ci muqaasama moom ak sudus ñoo fi yem mooy ma maam jox ko wàcce waay wàcce ko wàcce waayu maam wala no wàcce waayu frère muy wàcce waayu ay euh, rakk wala mag yu góor ñoom ñoo yem ak bu ma jëloon ne ko ah yow kat li ma lay li ma li nga xam ne moom laa lay jox moom laa lay jox kat mooy un sixième benn lay doon nga ne ma ana exemple bi ma ne la bindal ma zawjun wa jaddatun wa jaddun wa axu shaqiq nga ne ma lii moom nar naa compliqué ma ne la compliqué wul insha allah bindal ma zawjun muy zawjun ngeen jéggal ma nag ci gaaw gi mooy waxtu wee ñu njatt wax dëgg yàlla moom ndax ñoo njatt njatt boo xamante ni nii doy na waar lool kese tax ñu gaawe ko nii de waaye bëggoon nañu koo tempi tempee ndànk ndànk ndànk waaye insha allahu taala boo ko miinee moom mbir mi day kii après wala rek nga dégluwaat ko ñu ngi jéggalu d'avance kon zawjun ndax dañoo war a gaaw ndax daa am yeneen yu war a dox zawjun kon bindal ma zawjun bindal ma jaddatun maam ju jigéen <laughs> voilà jaddatun <laughs> zawjun la fi madame a ba madame a moo génn àddina bàyyi fi jëkkëram jëkkër ji maam ju jigéen ji ak maam mu góor mi ak axu shaqiq koo xam ne moom moom moom ñoo bokk nday ak baay ñii fi madame a bàyyi kon ñoom de ñoom ñeent la ñu muy am ma ne fii doom amu fi un demi lay am jadda lu muy am maam ju jigéen lu muy am un sixième yaa am nga chance bés boo tombé woon ba dem ba wax ma leneen un sixième boo mayul di nar nga am problème fanaane problème tay de kon un sixième ndax moo fi tax <laughs> maam mu jigéen wax nañ la moom tout le ci miraas bi bu ñëwee nekk fi moom day <laughs> loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon attribuer de un sixième léegi kantaa jadd ak axu shaqiq wax nañ fii ci muqaasama lañ nekk mooy foo xam ne ñu ngi ci exemple boo xam ne muqaasama ak sudus benn lañ ñu ñu ngi ci kaasu muqaasama kon kon nag duma ma defal jadd dara moom day taxaw di xaar mook axu shaqiq bii waaye ana mooy des ñu daal di koy jël seet doo ko léegi kon seetal na boobu masala bi ma ne entre six la bi jadd da taxawee muy maam ju jigéen ji ak zawjun di jëkkër di deux loolu noom na mooy fi ñu jóge boobu masala bi six la zawju un demi lay jël mooy xaaju alal ji kon six ñett bi lay ciy jël mooy ndax boo ko diviser par deux trois la jaddalim ciy jël benn la ndax six bopp masala bi divisé par six bi mu taxawee en la léegi kan boo jëlee trois bi nga jox jëkkër ak benn bi nga jox jadda ñaata la nga ne ma quatre ma ne la quatre boobu boo ko wàññee ci six si ñaataa ciy des nga ne ma deux ma ne la deux yooyu nag la jadd ak axu shaqiq wala wala wara séddoo muy te ñoom ñaata lañ nga ne ma ñaar lañu de la ñuy séddoo ñaata lañ nga ne ma ñaar man la kon kay baax na fii tasxiixul intisaar soxla wuñ ko ku nekk defal ma ci kanamam benn léegi tëbal ma dem ca kaas bi mujj ba même exemple muy sudus ndax wax naa la nga jox fi muqaasama jadd mooy nga wàcce ko wàcce waayu fereer ak nga jox ko un sixième ci misaal mi menn la de ma ne la bindal ma ba léegi zawjun jaddat wa jaddatun wa jaddun wa axu shaqiq kon nag mooy mu manama dafee bàyyi jëkkëram mi nga xamante ne mooy monsieur a bàyyi fi maamam ju jigéen bàyyi fi maamam ju góor bàyyi fi koo xam ne rakkam wala magam joo xam ne ñoo bokku ndey ak bëy léegi nag kon zawju lu muy am nga ne ma demi jadda di maam ji jigéen ji li muy am nga ne ma un sixième di maam ñaata lay am nga ne ma un ndax fii dañu ne sudus lañ koy jox axu shaqiq lu muy xaar asabala day toog di xaar léegi nag ma ne la seetal ma bopp masala ni diggante deux bi zaw ji taxawee six bi jadda maam ji jigéen taxawee ak six bi jaddun maam ju góor taxawe nga ne ma six ak six dañoom tamaasul la mooy yéen de tamaasul yi benn mooy dañoo bokk six ak six même chiffre la damay jël benn bi bàyyi beneen bi léegi kon six laa dese ak deux bi zawja taxawee léegi diggante six ak deux ana lool lan moo fa am ma ne tadaaxul la mooy duggante nañ bu ma jëlee six divisé ko par deux trois la may jox chiffre bal ma ma jox résultat bi amul damm trois fois deux six kon bopp masala bi six la ma ne la zawju lu ci six bi jël xaaju alal ji lay jël jadda lu muy jël muy maam ji jigéen nga ne ma un lay jël ndax sii su bopp masala bi divisé par six bi mu taxawee gaal ma ne la jaddun di maam ju góor ji moom un sixième it nga ko joxoon ananu muy mujje moom nga ne ma moom it un am ndax si un ndax su bopp masala bi ak six bi mu taxawee di woo leen divisé égal ma ne la léegi bi nga defee lool trois bi nga xam ne moom nga jox jëkkër un bi nga jox maam ju jigéen ak un bi nga jox maam ju góor ñaata la lay jox nga ne ma trois quatre cinq cinq la man la moo cinq yi boo ci wàññee boo ko wàññee ci ci boppu masala bi ñaata la nga ne ma six ma ne moo cinq boo ko wàññee ci six ñaata ciy des nga ne ma benn ma la benn boobu kan nga koy teg ma ne ci kanamu axu shaqiq mane ne léegi est ce que yemuñu est ce que axu jaddu amul benn axu shaqiq am benn ak fañ jóge woon ca bañ ko defee muqaasama mooy wàcce jadd maam ju góor wàcce waaye axu shaqiq est ce que ñoom séddoowuñu woon ñaar te ñoom ku ñaar lañu ku nekk jël benn nga ne ma loolu la ma ne la alhamdulillah nañ jàll nag ci beneen boo xamante ne nii cette fois-ci ma def ci muqaasama ak sulusul baaqi benn la waaw mooy ma ñëwoon attribuer maam muqaasama wàcce ko wàcce waayu fereer wala ma jox ko fulusul baaqi d'office benn la même résultat la ma ne la kon demal ma ci suufu muqaasama kaasu muqaasama ba léegi nga tëjal ma kaas bi nga jógee léegi nag mooy nag nga continuer kon nag fii beneen exemple la mooy jëlal ma jaddatun madame a tey dafay bàyyi maamam ju jigéen wa jaddun ak maam ju góor ak ñaari ixwa yoo xam ne ashiqo ixwa axawaani eh, shaqiqaani ñaari frère bindal ma deux ixwa rek bu la neexee wala deux axun voilà mooy ñoom la fi bàyyi maam ju jigéen maam ju góor ñaari frère jeex na ay wa léegi seetal ma bopp masala bi nga ne ma lii ana lan la ñuy def ma ne ah jadda moom un sixième la léegi nag jadd fii ci muqaasama lañ ne mooy maam ju góor dama ko wàcce wàcce waayu ñaari fereer yii kon nag ñoom dañuy toog di xaar ana bopp masala bi lan nga ma ma ne ma ah un sixième de fi am saahibatu fard kenn la muy maam mu jigéen di jadda wa ida tadu réegal ba waxoon na ida kaana hunaaka fardun waahid fa aslul masalati maqaamu hada al fard kon siis mooy bopp masala bi de ma na la bindal ma siis léegi maam bu jigéen lum ci am nga ne siisu bopp masala bi divisé siis par siis bi mu taxawe muy un kon nag un la ciy am benn lay am ci siis yi ma ne nag léegi benn boobu boo ko wàññee ci siis yi bopp masala bi ñaataa ñiy des nga ne ma cinq de moo ciy des ma ne la cinq yii nga war a séddale ñaata nit ma ne maam ak ñaari frère ñoom kon ñett lañu voilà fii duma tombe mooy axtu ah uxtu shaqiqa newu fi mooy du ma naan maam deux lay taxawee ax ah ñaari axawaani shaqiqaani ku nekk deux lay taxawee non non non ñoom trois lañu mooy maam ak ñoom ñaar ñuy trois kon est-ce que ma ne la léegi cinq boo ko naree séddale ñetti nit moom juróomi mbiskit boo ko naree séddale ñetti nit mbaadu xar nga ne bañ a xar dina rajaxoo kay loolu nag ma ne la kon nag affaire bi kon tasxiixal ma leen ki saar ji ndax cinq bi kon du baax nga ne ma damay xool diggante sax mu bi muy cinq ak juz'u sahmil mas'ala muy trois lañu muy adadu ru'us yi léegi adadu ru'us yooyu le bi nga xamante ne nii ci laa xool mbir moomoo ne le mooy kon trois bi ndax da tabaayun dafa am mooy dañoo wute cinq ak trois amul lenn loo xam ne mooy du du lu ma leen mën a aw tawaafuq amu fi waaw manuma leen a séddalee dara kon trois bi laay jël multiplier ko juz'u sahmil masala def ko triangle xëcc ko ba ca kaw ca bopp masala wa six multiplier ko fa trois fois six mu jox ma dix-huit kon bopp masala bi toxu na jóge na ci six dem ci dix-huit wax naa la ne woon ci awlu de ñu ngi ci tasihul inkisaar kon dix-huit moo far nekk bopp masala bi moo dix-huit yi ana maam ju jigéen ñaata la ci am moom un yaay jël bi nekk adadu ru'us muy juz'u samil mas'ala multiplier ko par 1 ba ma ko joxee ba ma la ma ko joxoon ba bopp mas'ala mi nekkee 6 ma ne 1 la woon 3 fois 1 3 kon moom 18 yi 3 la ci am ma ne kon bindal ma 3 ci suufu 18 mu jàkk mu nekk ci kaasu maam jàkkaarloog maam léegi ma ne la nag léegi 3 bii ngay wàññi ci 18 yi bopp mas'ala bi comme que jadd ak ñett ñaari ak way ñoom dañuy négandi ko rek lu des ñu jël ma la léegi quinze ñoom ñaata lañ nga ne ma ñett lañ ma ne la moo quinze boo ko jëlee séddale ko ñetti nit waaye waaye fukk ak juróom boo ko séddalee ñetti nit est ce que dina am damm nga ne ma du am damm ku nekk juróom lay jël ma ne la ñoon kon nag mbir ma jeex na joxal ma maam ju góor euh, juróom ñaari oxuwa yi nga jox leen dix mooy ku nekk jël ci juróom jox ci jël ci cinq jox leen jox leen fukk ku nekk jël ci juróom wax ja jeex léegi ma ne la kon jàllal wax naa la fii ñu ngi ci exemple boo xam ne muqaasama ak sulusul baaqi benn la ma ne la jëlal ma même configuration bi même exemple bi muy jaddatun maam mu jigéen la fi madame abaay wala monsieur a koo ci wax rek benn la ak jaddun ak maam ju góor ak deux ixwa <coughs> axaw eh, eh, oh, axaani shaqiqaani wala axaani li ab loo ci def baax na léegi nag mooy kon ñii la fi bàyyi ma mooy fi ñu jóge rek kon un sixième la maam di am fii dama ne sulusul yi laay jox kii bu la neexee attribué ko léegi ñu nga ne ma un tiers laay def ci kanamu jaddun di maam kanta ñaari axwa axaani shaqiqaani ma ne ñoom ñooy asaba gi dañuy yeeru di nëgëni di xaar léegi nag ma ne la seetal ma bopp masala bi diggante <clears throat> six bi jadd taxawe un sixième ak trois bi bi bi bi jaddun taxawe muy un trois un tiers ma ne lool de baynahuma tadaaxul duggante nañ man nañu roofalante six divisé par trois égale deux trois fois deux six deux fois deux fois trois six léegi kon bopp masala bi six la six boobu ñaata la ci jadd di am divisé par un sixième bi mu taxaw benn la ci am léegi ñaataa ci des nga ne ma cinq de moo ci des ma ne la nag cinq bii nii mooy moom nga war a diviser trois ñetti ñetti xaaj nga war a xaaj ñetti xaaj jël maam jox ko ci benn li des uxwa yi jël ma ne ah waaye problème bi mooy cinq bu ma ko naree xaaj ñetti xaaj inkisaar day am day xar kon nag ni may def ma ne la moo anaa nangaa def ma ne ah man na maa def fii xam naa ni maa def de <coughs> waaw ni maa def xam naa ko mooy cinq bi du leen mate te ñoom ñett lañu kon nag comme que ñett lañu añu na maa def ma na may jël kon euh, euh, trois mooy trois lañu mooy juz'u samil masala ah comme mooy mooy trois lañu ñoom léegi kon trois fois six dix-huit ma def dix-huit mooy boppu masala bi mooy fi ñu jóge woon rek léegi nag ñaata la ci yaay di jadda maam ju jigéen di am na ne trois ndax juz'u samil masala laay multiplier benn bi ma ko joxoon ba mas boppu masala bi ne six muy trois kon trois ma ne la bind ma trois ci suufu dix ci suufu dix nga bind ma ne la léegi dix-huit boo ci boobu boo ci wàññee ñetti yi ñaataa ciy des trois yi nga ne ma quinze ma ne la quinze boo ko na réserve de la ñetti nit nu muy demee ma ne ku nekk cinq ma ne joxal ma kon jaddun maam ju góor cinq mu des dix dix yi ñaari axwa ashiqa yi nar koo jël bu ñu ko jëlee ku nekk am juróom fukk in am juróom mu jeex kon ku nekk am cinq mbir maa ngoog est-ce que fii ñu jógee ak mooy sulusul baaqi bii ak muqaasama bi du benn ma la nag léegi nag pour tëj dernier exemple bii beneen mbir la mooy kaa xam ne na mooy de toute façon affaire bi muqaasama ak sulusul baaqi dara du fi dox mbir mi daal lenn la mooy dañoo séddale alal ji ba ñu ko séddalee waa saabul furut jël maamaki frère ñu ngi fi sulus kese ci des takaa boobu waxoon nañ la ko ne bu amee loolu mooy maam ngay jël frères yi ñàkk ak lu ñu man di toll léegi nag jëlal exemple bi te waxoon naa la ko sax ba ñuy gis lakk dëri lakk dëri ya waaye dama laa bëgg dama laa bëgg a jokkaleeg lakk dëri ya nag bàyyi la daal di nag tëri nag daal di dem man sama yoon man après bu bii di ñëw incha allah ñu def la ñu waxoon mooy la ñu digge woon incha allah bii mooy bu dee ne alal ji bu waa asxaabul furud jëlee ba. dara du fi des lu dul ma ne la jëlal sa sa yaraa jëlal ma say silo mooy zawjun bindal ma zawjun la fi ma damaa bàyyi moo faatu bàyyi fi jëkkëram di muséa waaye bàyyi fi ñaari doomam yu jigéen ni de deux bint waaye bàyyi fi maamam di jadd bàyyi fi axuli ab wala rek nga ne axu shaqiq wala bàyyi fi axu shaqiq léegi kon mooy zawjun deux jaddun axu shaqiq ñii de la fi nga xamante ne mooy madama waa mi faatu bàyyi kon nag léegi ana nañaa def nga ne ma zawjul mi am ma ne un quart lu tax moom jëkkër di am un ma ne ndax ñaari doom jigéen yi même bu doon benn doom bu jigéen rek doy na ngir jële ko ci li nga xam ne mooy mooy mooy ni su yóbbu ko ci rubon kon nag rubon lay am muy un quart quant bint yi ñoom ñoom deux tiers la ñuy loolu yëpp gisoon nañ ko jaraatul ñuy ñëwaat ci aaya kanta jadd nag lu muy am ne la jadd négul ta taxawal nga xaar jàdd bul bind dara rek toogal nga xaar léegi bismillah nga ne ma seeta ma seetal la bopp masala bi du lool la ma ne la waaw ma ne la diggante un quart quatre bi zawju taxawe ak deux tiers trois bi nga xam ne moom la ñaari bint yi taxawe waay ma ne la kon trois ak quatre ñoom est-ce que baynahuma tamaasul est-ce que ñoo bokk nga ne ma mukk bokkuñ ma ne la hal baynahuma tadaaxul est-ce que mën nañoo roofanteloo 4 divisé par 3 nga ne ma mukk mukk mukk fekk mu am ma ne la kon kay tabaayun est-ce que tawaafuk am nga ne ma mukk amul lan moo am nga ne ma tabaayun mooy dañoo wutee kon 3 fois 4 égale 12 kon boppu masala bi 12 lay doon léegi 12 bii nii laa leen war a séddale ñoom ñoom bii laa leen war a séddale diggante ki nga xam ne mooy zawjun ñaari binti jaddun ak axu shaqiq léegi nag bu ma ko séddalee nan lay demee mooy douze divisé par quatre douze divisé par quatre égale trois trois fois quatre douze wala quatre fois trois douze kon zawju trois lay am ci douze yi ñaari bint yi ana li ñuy am mooy ñoom damay jël alal ji xaaj ko euh, euh, douze divisé ko par trois douze divisé par trois la égale quatre léegi nag mooy quatre plus quatre plus quatre quatre plus 4 égale 8 plus 4 égale 12 comme ñoom ñaar lañu ciy jël ci deux tiers kon nag 4 bu njëkk bi plus 4 bi ci tegu laay boole muy 8 ma jox leen 8 kon ñoom 8 la ñuy am ci 12 yi ma ne la bindal na 8 ci suufu ñaari bint yi léegi nag ma ne la nag taxaw arrête du fii la ñeem léegi seetal est léegi mooy seetal ma est li nga xamante ne nii mooy bint li nga jox li nga xamante ne nii li nga xam ne moom nga jël jox ko bint ñaari bint yi jox ko zawju boo leen boolee nga xool boppu masala bi est-ce que ñaataa ciy des ma ne trois de laa joxoon zawjun muy jëkkër at huit bi nga xam ne moom laa jox kan moom laa jox ñaari bint yi muy kon huit plus trois huit mooy égal onze onze la bopp masala bi ma ne ñaata la nga ne ma douze la ma ne la waa leegi douze moom boo ci wàññee onze lu ciy des ma ne benn ma ne la ah léegi kan mooy jël benn bi est-ce que jadd wala axujan mooy jël ma ne fii moom y'a pas question waxoon naa ko bu yàgg ne bu fi benn waxoon naa ko ba ñuy tàmbali lakk dare ya ne bés bu fi un sixième wax naa ko rek jotaay bi weesu un sixième kese bu asxaabul furud jëlee un kese des ci jadd da koy jël axwa ashiqaa yi daanu ak nu ñu man di tollu waaw axwa ashiqaa ñun fi nekkee axawaat shaqiqaat ñoom ñi koy wadd léegi kon un woo ci des ma la un boobu jot koy moom te gis nga un bi mooy équivalent wu un sixième mooy équivalent wu un sixième boo defaloon jadd un sixième fii mooy benn la voilà mooy un sixième mooy un moom la ciy am waaw lii nii léegi axu shaqiq ma ne léegi mais axu shaqiq lu muy def ma ne du am dara du am dara waaw kon nag affaire yaa ngoo exemple yaa ngoo léegi nag bu doon nag <laughs> dañoo amoon zawjun wa ummun ah ak uxtu ak jadd wala jadd uxtu boobaa moo doon ak dariya bu boobaa mooy exception biñ ne malgré tout ça mooy ne jadd du jël mbir mi bàyyi uktu shaqiqa kon exemple yaa ngoogu insha allahu taala kon wallahu taala la kon bii di ñëw insha allah kon affaire yaa ngi nii bii di ñëw lii mooy exemple fi ñu jóge woon c'est vrai que xaw na gaaw tuuti parce suñu waxtu wi kat dañoo sax xaabaabal vraiment on a vraiment xaabaabal dëgg-dëgg mais bon léegi mooy euh, euh, euh, lii daal mooy comme yiñ jóge rek ay ay kii la rek ay jeu d'enfant la après boo ki boo ko miinee moom mooy bu la naree kii nag début bi mooy jëlal sa temps rek ngay defandoo yëpp rek waaw jëlal satan ngay defandoo yëpp waaw di comparer bu dee jànd dafi nekk asaabul furud nga def ñetti bu dee xamagoo ko mën na koo ñëw rek toog ci xel ñi xool ni moom sulus du baax sulusul baax yi du baax wala muqaasama du gën ci moom wala boo ko euh, sudus du baax ci moom loolu mooy nga jël di comparer jël sa temps ba ni nga koy miine insha allahu taala kon bii di ñëw ñu def li nga xam ne moom lañ waxoon mooy gis asabama la gayri nan lay demee ah ñu ñëwaat ci ngir mu gën a leer ak li nga xam ne mooy xaj bu yi nga xam ne dañuy jël aaya yi ñetti aaya yi teg suuratu nisaa yi di xool par kenn kenn ah ñan ñooy xaj bu ñii ci loolu kese